أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام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 wa an ibni abbaasin radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquul allahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika xaasamtu wa ilayka haakamtu faghfir lii maa qaddamtu wa maa axxartu wa maa asrartu wa maa a'lantu antal muqaddimu wa antal mu'axxir laa ilaaha illaa anta zaada ba'du ruwaati rahmatullahi alayhim wa laa hawla wa laa quwwata illaa billah muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci chapitre baabu fadli du'a di chapitre deux ak ñeent fukk ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu hadith 1479 mu ne woon wa an Zayd ibn Arqama radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul allahumma inni a'uudhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-haram wa 'adhaabi al-qabr kon tey nag walillahi alhamdu wal minna ñu war a dindi ñu war a jël hadith bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis mille quatre cent quatre-vingt mu ne waan ibni abbaasir mu ne mu ngi jële ci saydina mawlaana abdallah ibnu abbas ibn abdilmutalibi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu ko ne moom nee na qaala boog nee na anna rasulallahi boog ko ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam de Hmm? kaana yaqul nekkoon na di wax waaw moom alayhi salatu wassalam ñaan gi waaw bari woon na loo xam ne moom la ko daa wax mooy lan mu ne allahumma isa borom laka aslamtu yow dongu de borom bi yow laa jébbalul waaw léegi damaa baat bi rek sama xel dem keroog damaa gis saa Xaadim Njaay Rachid hafizahullah naan mu kàddu yi dëgg-dëgg jàpp ma nan la ko formuler mais sens bi nii la waaw buñ ma nee ci kan nga jébbalu ma ne leen ci yàlla <laughs> ah déet ku nekk nag war nga mën a wax nag li nga xam ne nag <laughs> moom nga gëm <laughs> waaw waaw ci kan nga jébbalu ma ne leen ci yàlla waaw mu mel ni nag lu rëy nga wax alors que loolu mooy alquran la ma ne loolu mooy alquran Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam borom bi da ko id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin <laughs> ah alquran waxu ko ca baqara id qaala li rabbi id qaala lahu rabbuhu keroog bi nga xam ne moom sayyidina ibrahima alayhi salaam boroomam nee na ko aslim jébbalul qaala moom sayyidina ibrahim ne aslamtu jébbalu naa ngir kan li rabbil alamin yàlla mi boroom bindeef mi kon nag man maa jébbalu kamit manit yàlla laay jébbalul waaw ci kan nga jébbalu ci yàlla <laughs> waaw boo ko waxee nit ñi jàpp ne fii mën a lu rëy nga wax te alquran a ko wax <laughs> ah may wokku ne ah borom bi ca suuratu ali imran neewoon na fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an waaw waaye bu ñuy daggee yow nee leen man xam nga jébbal naa sama xar kanam sama lépp sama nekk-nekk ngir kat lillahi ñeel yàlla mooy kenn ki nga xam ne moo am sañ-sañ di ma digal ci lu amul loo xam ne may am possibilité di bañ ak naan nii wa naa def ko àdda ngërëm waaye di sori ay tere mu may tere may ba mu nekk jaamu yàlla ku dul moom waaw wa man ittaba'ana képp ku topp saa sab lii moo war a nekk sa mbir <laughs> moom xam naa bi mu doon wax waaye bon <laughs> dëgg la loolu <laughs> benn affaire la mais euh, ça ne veut pas dire loolu mooy boo ne man jébbalu naa ngir yàlla yàlla laa jébbalul que manoo am li ñu naan sëriñ waaw ku lay tegtal ci yàlla ku lay tegtal ci yonent bi alei salaam mi nga xam ne boo àggee ci moom moom àgg nga ci borom bi tabaraka wa taala waaw loolu dàqantewul ak loolu waaw <laughs> moo tax nit ñi di am sëriñ waaw nga xam ne dañu koy wommatul euh, waaye lépp nag di tegu innama ta'a li yoneen saa sa wax day nekk nag toppaati dëgg-dëgg nag ci njekk lay nekk waaw manu la nekk waaye dañ lay ixtibaar a tax di la def loolu xaraam nga naan boo sëriñ bee ko wax kon naa def déedéet la ta'ata li ma li maxluqin fi ma'siyati al amul di topp benn mbindeef ba loo xam ne topp galam lay jëme mooy mooy boroom bi la bind bind ko loolu moom kenn du ko def bu lay examiner na la examiner fekk yow nga dëppoog li yàlla wax li yonent bi saa sallam wax waaw waaye jamais moom li muy li liñ lay examiner kon loolu la mooy ñaar yooyu mais aslamtu lillah moom ngay jëkk def parce que boo deful aslamtu lillah loolu mooy tax nga nekk muslim ci wommatul yàlla léegi nag ka lay tette ba ci sa boroom tabaaraka wa taala kooku tamit mooy da ngay jébbalu ci moom mais ban façon jébbalu pas ñun ni ñu ko dégg nii waaw ak tamit niñ ko ko koy présenté loolu moom taxul ñuy wax koo xam ne defalu la dara jàngalu la dara du ci wàllu baatin du ci wàllu zahir dara la defalul da fekk rek ab tradition la waaw bu nit ñiy def waaw moom daal da ngaa war a jébbalu parce que képp ku nekk nàngam da ngaa war a am sëriñ nangam loolu waxi caaxaan la waaw waxu ko xamul waaw bu dee ku xam la day caaxaan bu dee ku xam la ku xamul kooku xamul li muy wax c'est pas obligé tout le temps da ngaa war a am mais mais il faut kooku exister waaw waaw il faut ñooñu exister wala même buñ exister nga gis leen ndax duñu deñ ci kaw suuf mais waru mbir mi ab sóobu la waru la nekk loo xam ne rek c'est une tradition wala fi laa fekkoon baay ak maam ñuy def lii man may def yow heureusement ba nga nekkee ci l'islam ah. sinon ñi doon wax inna wajadna abaana ala milla wala ala umma yaa ñooñu sorewu ngeen dañoo fekkoon suñuy baay ci aw tëralin te ñun nag ca lañ newoon loolu la ñu xël fa di xencu di def loolu yàggaayooyu sorewu ngeen yow nag da di ci l'islam nga ne mais boo yoraalee façon pas-pas boobu façon boobu sellal du la yomb parce que looy def doo xalaat sax yàlla la maam nee woon kese ngay xalaat te loolu ba léegi jaamoogoo ki ñu naan yàlla wal iyaadu billah waaw loolu moom waaw bëgg laa tënk ci génn kër wala benn famille ne la pour par force tout le temps fii nga war a bi ñoom moom ñooy nekk sëriñ yi ba faw yéen ngeen di nekk taalibe yi ba faw loolu ku ko nangu nangul waaw wéyge nag képp koo xam ne xam na wala am ful ne man lool duma ko def waaw man li may def dama koy teg leer nañ waaw pour pourquoi rek ma war a judd rek nekk ñoo xamante ne dama koy langal ñoom diw du ma ko def képp daal koo xam ne yaa ngi ci yoon wu leer wi waaw wattabi' sabila man anaba ilay loolu moom borom dee ñu ko digal toppal yoonu képp koo xam ne dafa dafa dellu ñëw ci man mais koo xam ne parce que nii la sant bu ma ñëwee xool ne kii wax yow non seulement moom boo koy xam jàpp gi nga jàppoon yàlla boo koy potuwaay di dugganteeg moom wet gi nga wagoon yonent saa salaam jàpp gi nga jàppoon yàlla day wàññeeku ci sa xol kooku kooku baax na kooku baaxut ak ku ko mën di jur baaxul léegi yéen bëgg ma faa dugal ay wa parce que euh, rek bàyyi foofu la ne woon moo moo doon moo doon taalibe baayam kon nag yow doom ji yow yaa war a nekk taalibe doom ji loolu moom wax la yoo xamante ni képp ku jàppe loolu mooy sóobu mooy yoonu suufism walla tarixa yi mooy yow xamoo dara waaw mooy yow xamoo yoon yooyu affaire yi du ay loolu de du affaire sa bàyyi fii yoon ay kaay foog nga kii ak nu man di demee doom ja nu man di demee déedéet loolu amul kon Cheikh Khadim Ndiaye Rachid kon mu ne suñu mu ne Sayyidina Ibn Abbas mu ne yeneen saa salaam nekkoon na di wax allahumma laka aslamtu yow dong laa jébbalul sama lépp wabikati ci yow dong amantu laa gëm de borom bi laa gëm al imaan woom billahi waaw man yow laa gëm de alhamdulillah waaye wa alayka tawakkaltu te ci yow dong borom bi tabaraka wa taala ci yow laay wàkkirlu waaw waaw dëggal naa wo bi ka amantu yow dong laa gëm te yow laay dëggal waaw ndax wa man asdaqu min allahi haditha wa man asdaqu min allahi qiila kan moo gën a dëggu yàlla wax waaw kan moo gën a dëggu yàlla nettali wa alayka tawakkaltu ci yow kese laay wàkkiirlu yow laay wa ufawwidu amri ila sama mbir yépp borom bi yow laa ko yow laa ko yow laa ko delloo waaw waaw sama lépp wa anabtu te ci yow laay dellu waaw sabila man anaba mu ngoog ci yow laay dellu samay mbir du ma nekk naan dama koy jéem a defaral sama bopp ci sama xalaatu bopp déedéet yow lan nga ma wax noonu laay dunde noonu laay fexee tënk sama bopp ci yow laay dellu lépp lu ma war a def ci yow laay dellu xool ana naka nga bu ko bëgge ma defe ko noonu du ay waxi neen de waaye nañ koy wax nag bu ko defee yàlla may ñu loolu mu sax suñu xol yi ak suñu dund yi mu ne wa bika xaasamt waaw mu ne te ci yow ci lay jaar di dagge mooy sa alquran bi waaw moo tax borom bi waxoon waaw wa bihi jihaadan kabira ne yoneen sa salab alquran bi jaar ci jihaad ak gaay jihaad gu rëy lépp caaxaan bu ñu indi ngir neenal dëgg wala caa samp ay caaxaan jaaral ci alquran daggi dégg dammaate ko rajaxe ko daal di koy phagocyté teg fële waaw wa bika xaasamt ma jox ci ay preuve yu leer yu wane sag nekk-nekk sag wahdaaniya sag nekk ki ñu war a jaamu te ñu ko bokkaale kenn waaye sa yonent yi alayhimu salaam nga ñu wàcceel ak yi nga def ci kawnu bi jaarale ko ci alquran ak yi nga ñu wan ak xel mi ñu jox ci laay jaar di dagg ñi nga xam ne ñooy caaxaankat yi waaw waaw xujaj yi ñuy daggee ay way caaxaan yi loolu yàllaa la koy jox ci yow lay jaar waaw caaxaan kat bu ñëw débat nga fëgg ko ay mbir yoo xamante ne ci man dara yu jóge ci alquran ak sunna wa bika xaasamt mu ne wa bika xaasamt wa ilayka xaakamt waaw wa ilayka xaakamt ci yow lay ñëw waaw képp koo xam ne dafa jalgati bañ dëgg ci yow laay ñëw sab àtte yow laay def nga nekk hakaman baynana allah yaay ki nga xam ne yaa ñuy àtte borom bi te li ñuy àtte du da ñëw ba yawmal qiyaam déedéet mu ngi ci alquran mu ngi ci sunna waaw waaw ñun lépp lu ma am différent ak kenn ci yow laay ñëw du ma am samay problème diggante familial wàllu miraas ma ñëw ne dama koy jox gis naa ne ay sariya saa yi mu wax man bu ma en tant que femme wala en tant que man nii bu ma ko naree def loolu du ma bari le alors que mu ko yóbboo tribunal foofu lu bari laay am kon nañ dem tribunal yow de waxoo lii nii gëmoo ko wa ilayka haakam te ci yow kilay lay jaar def nga nekk ki nga xam ne képp ku ma amal xaar ma yàlla yàlla yow yaa ñuy atte te atte mu ngi ci alquran mu ngi ci sunna rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam melu ma ne ñi waa jaahiliya ya laata l'islam di ñëw ak ña fi l'islam fekkoon ak jaahiliya yi vingt et unième siècle ba àddina bi tukki ñi nga xam ne ñoom li ñu gërëm mooy ay laykaar banu laykaar lañu ay mbir loo xamante ne ay nit ñi ñoom ñoo ko xalaat ñoom lañuy ñuy àtte wa bàyyi yow li nga wàcce duma ko def wa ilayka hakamt allah borom bi ci yow laay ñëw ci laay àtte woo ak képp koo xamante ne am naag man différence waaw duma dem ci njabarkat yi waaw bu ma amee kenn problème duma dem ci njabarkat yi ñu lëgëyal ma kook wala dem ñu ngay wax naan ñu yéen nangam ak nangam déedéet ak façon tribunaux yi nga xam ne caaxaan la waaw nga xamante ni lama anzalallahu biha min sultaan yooyu yëpp borom bi wàccewu ci benn preuve lii mooy li ngeen war a doxe déedéet waaw man ci yow laa wommatu yow laay ci yow laay àtte woo waaye képp ku bañ dëgg ah <laughs> di ma diingat ci yow laay ñëw nga àtte ma diggante sama digganteeg moom waaw Allahu akbar waaw mu ne kon wa ilayka hakam faghfir lii ginnaaw bi nga waxee yépp reconnaître ko nekk koo xam ne mel ni ci dialogue nga nekk ak sa borom ab ab ab ab ab ab dox loo xam ne mooy eh, ab ab ab ab béyaaleeg sa borom allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika xaasamtu wa ilayka hakamtu waaw lool yooyu yëpp nga reconnaître ko nga xam ne ad-daraa al-xusuu' wal-xudu' toroxlu sa xol ak sa cër ngir sa borom xam ne moom mooy boroom yow yaay jaam yaa ayyuha an-naas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid yéen nit ñi yéenee ñi aajowul seen boroom bi nag mooy ki nga xam ne mooy ki woomal mooy ki sant ginnaaw loolu nag mu ne kon nag ginnaaw lii lépp biñ ko laay sa digganteeg sa boroom kooku yell na kooku jadirun léegi nag mu ñaan boroomam bi nga xam ne lii lépp nangul nag ko nangul ne moom mooy boroom mooy ki nga xam ne ci moom la war a jébbal léppam moom la war a dëggal gëm ko ci moom la war a wékkër lu wér ay mbiram te ci moom lay dellu lépp lu ko mën a dal ci lu neex ak lu naqari rawatina ci boroomam lay dellu waaye bu amee sax problème ak keneen ci boroom bi lay jaar waaw li nga defee loolu lépp nag ay waay yell na ñaanal saa jaam mu ne faghfir li ay borom bi nag maa ngi ñaan malgré lii doo def yëpp du ma ne ah kon nag mat naa taqatuma dara def naa li ma war déedéet faghfir lii borom bi yàlla nag ma jéggal maa qaddamtu li nga xam ne moom laa jiital ci lu safaanoog li nga bëgg wala lu gën a mate ak li nga xam ne moom nga bëgg wamaa ak xart waaye maa ngi lay ñaanit li nga xam ne moom laa mujjee nga daal di ma koy jéggal waaw wala li nga xam ne lu ma xalaat la wamaa asrartu wala li nga xam ne lu ma nekk loo xam ne dama koo biral en secret wamaa wala lu ma feeñal loolu lépp nga jéggal mo antal muqaddim borom bi yaay ki nga xam ne yow yaay jiital képp ku jiitu ci lu baax am ay makaana yu am solo yu kawe ca yow borom bi yow du nguuraay kenn du parce que fii nga bokk déedéet borom bi mahd fadluhul mahd comme niñ ko waxe woon kon nag antal muqaddim waaw yow yaay ki jiital ñu baax ñi ku jiitu yaa ko jiital waaye wa antal muakhir waaye nag ah képp nag koo xam ne dafa sàggan bàyyeeku ba nekk ca gannaaw walla boog la tax boroom bee seetaan ay mbiram allahu akbar moo génn ci ay mbiram waaw laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yow imaamu Nawawi mu ne zaada ba'du ruwaat rahmatullah ala al mu ne lenn ci ñu solo xadiis bi yokku nañ ci wala xawla te amul kattan amul pexe wala quwwa amul kattan illa billah lu dul di ko jaare ci yàlla muttafaqun alayhi mu ne al al buxaari imam muslim ñoo ko bokk solo rahmatullah alayhima xam nga kaddu yu mel nii gisoon nañ ko allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma axxartu ah hadis 1424 bi hadis sayna ali ci bunt bii ñu nekk eh, mooy buntu bële bokk bi ko jiitu woon fa lañ ko gise woon <coughs> bi nga xamante ne mooy xadiis boobu nga xam ne ni mu gudde woon taxrij <coughs> bi gisoon nañ ko boobu ñu ngi woon dëkk bu barkeel ba Makkatal Mukarrama euh, ca Kaaba ga zaadaha Allahu tashrifan wa takrima muy xadiis bu gudd la woon waaye euh, côté bii la ci imaam indi woon mooy euh, bunt bi nga xam ne moo doon wax ne <coughs> baabu fadli dhikri wal hasi alayhi mooy deux cent quarante-quatre chapitre boobu fa lañ ko gise woon mooy allahumma ighfir li ma qaddamt wa ma axxart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant xam nga niroo naa côté bi nga xam ne daa faghfir li ma qaddamt wa ma axxart bali allahumma ighfir li bi faghfir li ma qaddamt wa ma axxart wa ma asrart wa ma a'lant ah gis nga foofu moom ñoo ko bokk wama asrar wama a'lan wama a'lan antal muqaddim wala da cee defoon wama as wama asar wama asaratu wama a'lan wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni door indi antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru la ilaha illa ant voilà kon loolu gisoon nañu loola <coughs> walillahi alhamdu wal minna bon antal muqaddim moom euh, loolu gisoon nañ ko fan yi tamit euh, bii passé ñu ngi la ko doon si waaw ayow ah, bii passé <laughs> waaw noonu la ko doon fàtte na la xadiis yi ali bi noonu ko fàtte waaw kon mooy mille quatre cent soixante-seize quatre cent soixante-seize kan lañ ci jóge jataay bi wees ba ko jiitu woon ba ko jiitu waatoon mooy Seydina Abu Muusa boobu comme bii la boobu sax moo gën a loo biñ nekk nii ah ndax foofu dane mooy waan Abi Muusa mille quatre cent soixante-seize bim na eh, boro kaana nabi ani nabi sallallahu alayhi wasallam kaana yad'u bi hadhihi ad-du'a allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi allahumma ighfir li xoolal allahumma ighfir li ma qaddamtu fii faghfir li lañ am ma qaddamtu fele allahumma la dugal wa ma akhartu wa ma asrartu ah daal di ñëw loolu ba luy ñoo ko bokk wama alantu ba fii ñoo ko bokk ant di nag da cee yokk wama anta alamu bi min nii ca Seydina Abu Muusa dooru indi nag antal muqaddim wa antal muaxir wa anta foofu ala kulli shay'in qadir waxul ne laa ilaha illa ant voilà nga ñaan yi ni ñu doo falante jóge ci mishkaatu nubuwa euh, alayhi salatu wassalam kon hadis bi mu ne kon rawahu solo na ko ki nga xam ne mooy al Bukhari yu ak al Muslim lée léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet hadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal di woon na koy solo waaye lu jiitu loolu lépp rahimahullah daal di woon na koy solo lu jiitu mu ngi ko indi ci kitaabu salaa baabu ma jaa fi du'a ah foofu nag day waxaale dinañ ko gis tamit ci taxrij bi ci yan circonstance la saa sam wax bi parce que moo tax imaamu Malik de toute façon dinañ gis yenn riwaaye saxiixay nii ci moom la jaar ah, ah. mu naan anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam kaana mawlaana ibn waaw kay bu yëgoon ngi guddi guddi guddi jëm ci guddi ci guddi gi lëndëm gi da doon wax ñaan gi te commencé wul ñaan gi commencé wul fii nii nga xam ne moom la ko imaamu Nawawi indi ah, ah, kon imaamu Maalik kon solo woon na ko lu jiitu rahimahullah waaye al imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi ak an-Nasaa'i ak Ibn Maaja muy rawaahul jamaa waa sunanul arbaa ash-Shaykhaani solo nañ ko sunanul arbaa imaam Ahmad xoola ba pare boo yoo ci yokkate imaam Maalik imaamu Daarimi sax dina ko kitaabu salaa baabu du'aa inda tahajjud al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala ah mu andi ko comme ni nga eh, bi nga xam ne moo jaar ci nañ jël bi jaar ci Taawus kii eh, Sufyaan hmm? Sufyaan ibn mu ne ka baabu tahajjud ndax andi na ko fële mu ñëw ci jaar ci imaamu Malik rahmatullahi alayhi moom al imaamu al Bukhari rahimahullahu tabaraka wa am na bu jaar ci Ibnu Jurayj ah, Sufyaan mu jël ko ci Ibnu Jurayj ah, benn bi mu jóge ci ki nga xam ne mooy ah, Ibnu Jurayj jël ko waaw moom moom Sufyaan jël ko ci Ibnu Jurayj bo am doo xamante ne mooy bii ñu lay wax nii nga xam ne Sufyaan ci Sulaymaan ibn Abi Muslim la ko jële ak beneen bi nga xam ne imaamu Malik moom moo ko jële ci Abu Zubayr rahimahullah ta boobu la indi ci Muwatta kon al imaam al-Bukhari baabu tahajjudi ah, billayli wa qawlihi azza wa jalla wa mina al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak mooy abwaabu taqsiiri as-salaat hmm? bismillahir rahmanir rahim baabu tahajjudi boog baabu tahajjudi billayli wa qawlihi azza wa jalla wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan lak mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nettan suñu sëriñ de Ali ibn Abdillah di ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di wa Abul Hasan al-Baghdadi ah non al-Basri muy Ali ibn al-Madini gane àddina 161 génn àddina 100 non 234 ah, muy sëriñam bu mag bi Hayyatul Wadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki leen nettali mooy Sufyan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawla Muhammad al-Kuufi al-Makki gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Sulaymaan ibn Abi Muslim mu nekk ñu nettal mooy Sulaymaan ibn Abi Muslim di Sulaymaan ibn Abi Muslim al-Makki al-Ahwalu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko an Taawus moo ko jëlee ci Taawus di Taawus ibn Kaysaan Abu Abdirrahmaan al-Yamaaniyu al-Himyariyu mawlaahum al-Faarisiyu al-Xawlaaniyu eh, muy Taawus mu siiw mi Abu Abdirrahmaan génn àddina cent quatre waaye am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'a Ibn Abbas Taawus mu ne dégg na Sayyidina Ibn Abbas ni Abdallah Ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf Abul Abbas al-Makki al-Madani génn àddina Taif l'an 68 rahmatullahi alayhi ah, gane àddina ci xisaar ba fa nga xam ne fa lañ Makka daal di woon embargo ah, muy l'an 10 eh, jullit ñi eh, fële laata révélation après révélation bi foofu fële ca Makka moom foofu la juddu muy Cheikh bu Abi Talib moom Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama min al-layli yatahajjadu qaal mu ne yonent bi alayhi salaam nekkoon na mosoon a jóg ci guddi yi ngir julli julli gi nga xam ne julli naafila guddi ginnaaw bi nga nelawee nga jóg yeewu di julli sa borom nee na lii la doon wax allahumma lakal hamdu anta qayyimu samaawaati wal ard gis nga fii qayyimu dinañ gisee leen riwaaya yi ah qayyimu yi nga xam ne allahumma nañ koo xaale ay yow sama borom laka yow alhamdu ñella le mbooleem cant yi anta yow qayyimu samawati wal ard qayyim mooy ki nga xam ne mooy taxaw moo taxaw jaam yi bépp mbiru jaam yi moo ci taxaw sinon du ñu exister seenu nekk moom la moom mooy ki nga xam ne mooy mudabbir mooy ki nga xamante ne mooy saytu te tamit di parfaire di parfaire di toppatoo mbiru jaam yi mbooleem seen xaal yi dara du ci ricc voilà anta qayyim moo taxaw asamaan ak suuf bu dul woon moom dootul dox dara dootul yëngu anta qayyimu samawati asamaan wa asamaan yi wal ard suuf waman fiihinna asamaan yi ci boppam planètes yi hmm? galaxies yi lépp wal arda suuf yi borom bee ko taxaw wa man fiihi nak mbooleem ñi nekk ca samaan yi suuf walaka alhamd ñeel na la mbooleem wala ñeel na la ba léegi mbooleem sant yi laka mulku samawati wala yaa moom nguur asamaan ak suuf wa man fiihi nak mbooleem ñi fi nekk walaka alhamdu te ñeel na la cant nuuru samawati wal nuuru samawati wal ard te na la li nga xamante ne mooy mbooleem sant yi yow mi nga xam ne yaay leeru asamaan ak suuf mooy yaa leen génne waaw ginnaaw bi nga xam ne existé wuñu woon xamuñu leen woon yaa leen feeñal waaye yow yaa feeñal euh, mu nga xam ne mooy mbindeef yi waaw leerug yàlla gi nga xamante ne nii moo feeñal yooyu yëpp walaka alhamdu ñeel na la jantantal xaq yow yaay dëgg waaw wa wa'duka alxaq sa digge mooy dëgg diggam dëgg wa liqa'u xaq sa dajeek yow ëllëg loolu mooy dëgg ku koy ku ko di di wut kii xam na wa qawluka alxaq te sa wax mooy dëgg voilà waaw alquran waxu yàlla mooy dëgg waman ah waman asdaqu min allahi qiila la wax kon wa liqaa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq tajjana mooy dëgg waaw mooy dëgg la de du ay léebooni léppoon yooyu ñu naan gaa yi ñàkk yi lañ koy dalal seen xel de ah waxu kéeféer yooyu <laughs> baax na wannaaru xaq safara am na de jiit yaag aqaarib yaag yañ fay wax tàngoor waag ak seddaay baag yépp am na de wóor na yàlla boo fi dog dog loo ba yooyu boof boof boof boof ah baax na ba boof fi seet ba bañ a nekk ku gëm waaw kon wannaaru xaq wannabiyuuna xaq te yonenti alayhimu salaatu wassalaam dëgg lañu de yàllaa leen yónni ci dëgg te dañ leen a war a dëggal wa muhammadun haq mu génn ginnaaw am xaas mu génne li nga xamante ne mooy xaas mu ne wa mu haq te seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg mooy yaa ko yónni ci dëgg lépp lu mu wax dëgg la comme yeneen yële ñoom itam lool la waaw ah sallallahu alayhi wa sallam haq gis nga saa <laughs> aw muy bés ba nga xam ne moom la yàlla dajale jaam yi ngir àtte leen xaq loolu dëgg la allahumma léegi nag mu dóori ñëw nag suñu ñaan bi allahumma ya sa borom laka aslam loolu nag jarul ñu koy waxaat wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabt wa bika xaasamt wa ilayka xakamt faghfir li ma qaddamtu wa ma axart wa ma asrart wa ma a'lant anta almuqaddimu wa anta almuaxiru laa ilaha illa ant aw laa ilaha gayruk voilà mu ne fii wala loolu ah mu ne léegi li mu doon wax ne zaada ba'du ruwaat am na ñenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ñi ñi soloo xadiis bi kooku mooy Abdul Karim Abu Umayya moo tax Sufyaan ne imaam al-Buxaari xoola mu ne qaala Sufyaan wa zaada Abdul Karim Abu Umayya wala hawla wala quwwata illa billah qaala Sufyaan qaala Sulaymaan ibn Abi Muslim sami'ahu min Taawus an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa an nabi sallallahu alayhi wa sallam kon Imaam An-Nawawi ne am na lenn ci ruwaat yi yoo xam ne dañ cee yokk laa hawla wala quwwata illa billah Abdul Karim Abu Umayya eh, Abdul Karim Abu Umayya nag <laughs> mooy kenn koo xam ne sëriñ la ci imaam Maalik mais imaam Maalik xamu ko mooy kenn ku da'if ku nekk ci Muwatta koo xam ne dëgërul nekk ci Muwatta voilà nekk ci Muwatta bu imaamu Maalik moom mii la muy Abdul Karim ibn Abil Mukhariq Qays <laughs> Abu Umayya al-Basri al-Muallim wàccoon Makka waaye dëgërul de da'if la waaw parce que waxoon nañ la ki nga xam ne moo ko découvrir woon li tax mu nekk da'if quoi moo tax gars yi dañoo bàyyi woon ay mbiram imaam Maalik nag xamu ko woon parce que euh, mu jële ci moom waaye mooy ki nga xam ne dëgërul même bu dee xadis bi mu jógee ci moom dëgër na feneen waaye xadis boobu moom mu jaar ci yoonam dëgërul waaw parce que euh, lii kii <coughs> Ayyub ibn Abi Tamima Kaysaan as-Sakhtiyani <laughs> Euh, euh, moom moo tax mu doon wax ne kii dëgëru la <laughs> waaw waaw mu ne moom daf maa laaj ay xadiis ci Ikrima nen ma daal di koy nettalee xadiis ba pare après man ginnaaw man ma bett ko mu naan xaddasani Ikrima Ikrima daal di na may nettali te moom déggul ci moom man maa ko nettali <laughs> ah waaw moo tax mu doon joxe <clears throat> ay conseil naan bu leen jël ci moom de fa innahu laysa bi thiqa voilà <clears throat> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonee quoi moom dëgërul ko quoi waaw kon loolu moom moom nag moom moo ne moo ci yokk wala xawla wala quwwata illa billah moom la naan zaada abdul karim waaw waaw kon Euh, loolu la quoi waaw <laughs> ah, moom dëgërul nag léegi euh, euh, moom nag ca loolu imaam al yi wax nag dafa jokkaloo ba ci Sufyaan ba nim ne Abdul Karim moo ci yokkul lii mu continuer ah kon nag mu ngi noonu imaam ne zaada Abdul Karim wala hawla wa quwwata illa billah illa bik <laughs> Abu Nu'aym indi na ko ci al-Mustaxraj ci yoon Ismaa'il al-Qaadi an Ali ibn Abi Abdillah ibn al-Madini ah mun Ali ibn Abdillah muy bu di sëriñ Imaam al-Buxaari bi Sufyaan foofu mu ne wa kuntu idaa qultu li Abdil Karim aaxira hadiisi Sulaymaan wala ilaa ghayri qaala wala hawla wala quwwata illaa billaah Sufyaan ne man bu ma sonn Abdul Karim ne ko hadiisu Sulaymaan bi ma jëlee ci moom ne jeexale ko wala ilaa ghayri moom mu ne ma wala hawla wala quwwata illaa billaah waaw mu ne waaye loolu Sufyaan leeral wa laysa huwa fi hadith Sulaymaan de nekkul ci hadith Sulaymaan waaw waaw kon nag loolu la quoi Sufyaan leeral na ne lii moom Abdul Karim a ko moo ko ci yokku de waaw <laughs> mooy moom Imaamul Buxaari fii kese la tudd Abdul Karim te pourtant mooy sukkandikuwul ci moom ah <laughs> wala imam al-Hafiz Ibn Hajar ne wa laysa li Abdil Karim Abi Umayya wa huwa ibn Abi al-Mukhariq fi sahih al-Bukhari illa hadha al-mawdi' wa lam yaqsid al-Bukhari at-takhrij lahu fa li ajli dhalika la yahuddunahu fi rijalihi wa innama waqa'at 'inda 'anhu ziyadatan ziyadatun fi khabar ghayru maqsuda li dhatihi kama taqaddama mithluhu lil mithluhu lil Mas'udi fi al-istisqa mu ne nag ah, abu ah, eh, imaamul Buxaari indiwu fi Abdul Karim sa waay waxu ngir di ko lay ah non moo tax kenn moo la boroom xam-xamu hadiis boole wuñu Abdul Karim ci rijaalu Sahih nan la ci mën a doone tamam gëru te imaamul Buxaari indiwu ko hadiisam ngir di ci lay ba mukk mukk <laughs> mu ne am yokk la bu ñëw ci hadiis bu mu indi boo xam ne ka ko ci yokk mooy Abdul Karim mu tudd ko kese comme ni nga xam ne loolu la jiitoon ci al-Mas'udi ci kitaabul istisqaa kon nag lu ama am solo la <laughs> waaw ñu noonu ah même bu dee ne jokkaloon ak càllale bi mais jubluwu ci ñooñu waaw kon loolu mënoo ñëw ne moo tax ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi euh, naan euh, comme al-Munziri imaamul naw al-Hafiz Ibn Hajar mu ne euh, mu ne wa min huna fii ngay xame ne ngir da ngir toox ne ne wa allama al-Mizzi al-Mizzi muy al-Hafiz Abul Hajjaj al-Mizzi sëriñ imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ala haula alamatu taqlib euh, ta'liq mooy ci façon Abdul Karim yi ne moom daa am borom imaamul Bukhari yi soloo na ci moom ta'liqan mooy loo xam da koo lonk mu ne walaysa bi jayyid loolu du rafet li mu wax noonu li anna riwayata anhu mawsula moom mi Abdul Karim riwaaya bi mooy dafa jokkaloo imaamul Bukhari ba Sufyan mu ne Abdul Karim moo ci yokk lii voilà sauf que comme lim la wax léegi imaamul Buxaari jubluwu ci di génne xadiis di ko jële ci moom nii ak ñi mel ni ño mu ne wamin huna fii ngay xam ne yu'lamu ngay xamee ne anna qawla al-Munziri wax bi al imaam al-Munziri wax ne qad istashhada al-Buxaari bi Abdil Karim Abi Umayya fi kitaab at-tahajjud laysa bi jayyid li'annahu lam yastashhid bihi illa in araada bil istishhaad muqaabil al-ihtijaj falahu wajh waaw mu ne ci ngay xame ne wax bi nga xam ne moom la imaam al yi ne imaam al ah, kii al mun euh, ne imaamul Buxaari yi dafa jëlu Abdul Karim ñi nga xam ne da ciy seedewoo comme dëgëral waxam ci Abdul Karim bi appuyé ci moom que loolu ci kitaabu tahajjud mooy fii ñu nekk laysa bi jayyid loolu nekkul lu rafet ah. ndax imaamul Buxaari yi waaye yow appuyé wul ci Abdul Karim di dëgëral dara xanaa mu nekk ne da bugg lim jublu ci istishhad mooy di. bi nga xam ne moo jàkkaarloog al ihtijaaj bi lay loolu am na lu ñu ko mën a dégge am na benn wàll mu ne wamma qawlu ibnu Taahir kaana al imaam ibnu Taahir wax rahimahullah inna al Buxaari wa Musliman axraja li Abdil Karim haaza fil hajji hadiisan waahidan an Mujaahid an ibni Abii Laylaa an Aliyyin fil qiyaami alal badr min riwaayati ibni Uyayna an Abdil Karim fa huwa galatun minhu mu ne kaana ibnu Taahir li mu wax ne imaamul Buxaari imaam Muslim solo nañ jëlee ci Abdul Karim ibnu Abil Muxaariq Abu Umayya rahmatullah alal jamii que kii téeréb aj gi benn at benn xadiis buñ jële ci Mujaahid mu jële ko ci Ibn Abi Layla mu jële Seyna Ali ci taxaw bi nit yi taxaw ci kaw war waayam jëlee moom ci riwaay Ibn Uyayna mu jële ko ci Abdul Karim mu ne loolu njuumte la ndax riwaay bii la woon xadiis bii la te lii kitaabu tahajjud la mooy fii ñu nekk waaw mu ne euh, du Abdul Karim boobu Abdul bu dee Abdul Karim boobu bii nii la ci jublu njuumte la ndax Abdul Karim ba ñëw foofu huwa al-Jazari Abdul Karim al-Jazari la bokkul ak Abu Umayya voilà kon nag mu ngi noonu <laughs> wallahu ta'ala a'lam en tout cas Abdul Karim il est connu il est da'if kon hadith bi nii la ko al imaamu al Bukhari rahimahullah daal di indi kon am nañ lan. Eh, la lañ doon wax sànq ne jàppal alham allahumma lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard qayyimu imam Sufyaan moo ko ndee noonu imaamul ñoom imam ki ci des Maalik ñooñ ñeneen lañ ko ndee léegi nañu xoolal imaamu Abul Husayn kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa eh, baabu du'aa fi salaati al-layli wa qiyaamihi mu ne haddasanaa foofu la ko ndee mu ne haddasanaa Qutayba ibnu Sa'iid mu jëla ko ci Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah at-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi an Malik an Malik ibn Anas mu jëla ci Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imamu dar al-hijrati gane addina 93 génn addina 179 rahmatullahi alayhi an Abi Zubayr waxoon nañ la ko mooy Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawla Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu ta'ala gane génn addina 100 vingt-neuf à peu près cent vingt-six cent vingt-six am ñu ne cent vingt-huit rahmatullahi alayhi thiqatun mudallis rahmatullahi alayhi Taawus mu jël ko ci Taawus yi Taawus ibn Kaysaan gis nañ ko sànq rahimahullah an ibn Abbaas gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu idaa qaama ilaa salaati min jawfil layl allahumma lakal hamdu anta nuuru samaawaati wal ard walaka alhamdu anta qayyaamu samaawaati gis nga bii wala qayyimu bii qayyaamu samaawaati waaw waaw kay yow borom bi moo bokk fee même mooy la jarul ñu koy kii yow mboolem sant yow la ñeel yow mi nga xam ne ay leeru asamaan ak suuf yow la mboolem sant ñeel anta qayyaamu samaawaati wal ard yow mi taxawu asamaan ak suuf walaka alhamdu anta rabbu samaawaati wal ard wa man fiihinna anta alhaq wa wa'duka alhaq wa qawluka alhaq wa liqaa'uka haq wal jannatu haq wan naaru haq was-saa'atu haq allahumma laka aslamtu suñu ñaan bi dooru ñëw allahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika xaasamtu wa ilayka haakamtu faghfir lii maa qaddamtu wa axxartu wa asrartu wa a'lantu anta ilaahii laa ilaaha illaa anta kon mu ngi noon waaw moo imaam Muslim ngir wax entre qayyaam ak qayyimu yi ñëw ca suuf mu indi yeneen i la xam nga imaam Muslim waaw <laughs> ne amma hadith ibn Jurayj fattafaqa lafzuhu ma hadith Malik lam yaxtalifa illa fi harfayn mu ne hadithu ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul euh, euh, waaye xaaral <laughs> man ibn Jurayj lu tax temps yi saa bu may waxtu faaye maa ngi fi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ah amul woon it waaye yow sooy moom Malik ngay liggéey sooy waaw mu ne hadith <laughs> ibn Jurayj bi rahimahullahu ta'ala moom. fattafaqa lafdu ay kàddoom dëppoo na ma xadiisi Maalik ak xadiis imaam Maalik li ñu gis ni mu jaar ci imaam Maalik lam yaxtalifa wuutewuñ illaa fi xarfay ne lu dul ci ñaari xarf mu ne qaala Ibnu Jurayj imaam Ibnu Jurayj nee na makaana qayyaam bi imaamu Maalik indi ci kii boobu moom qayyimu moom moom la Sufyaan jële ci moom eh? wax Sufyaan da koo jële tamit ci Ibnu Jurayj walla Abdurrazaaq da jële ci Ibnu ibn Jurayjin waaw Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullahu ta'ala jël na ko tamit ci ibn Jurayjin mu ne kon euh, kon mu ne qaala ibn Jurayj imaam ibn Jurayj nee na imaam ibn Jurayj nee na euh, makaana qayyam moom qayyimu la wax wa qaala wa ma asrartu muy wax wa ma asrartu da côté wa ma wa amma hadith ibn Uyayna fa fihi ba'd ziyada moom hadith am na yenn yokk wa yuxaalifu Malikan wa ibn Jurayj fi ahruf wute naag imam Malik ay mën na ibn Jurayj ci yenn ay kii non imam ibn Jurayj hadith am Abdurrazzaq ko jële ci moom voilà imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah moom jëlu ko woon ci Sulaymaan la ko jële voilà mu ngi noonu Sulaymaan ibn Abi Muslim rahmatullahi ala aljamii comme taxrij baa ñu noon hadis bi pour jeexal ginnaaw tàll eh, eh, nu mu tuddati muy taxrij bi nga xam ne eh, bu am solo la imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah bi muy sara hadis bi ci al-Minhaj sharh Muslim ibn al-Hajjaj wax na yu solo hmm, ci affaire bi nii waaye mooy euh, liñ ci wax euh, doy na voilà mooy euh, mooy yi nga xamante ne ñaan bi jaam bi day delloo léppam boroomam xam ne moom léppam il faut mu reconnaître ne jaamu yàlla la waaw jaamum gi jag njaamom allahumma laka aslam yow laay yébbalu wa bika amant yow laay dëggal te yow laay gëm wa alayka tawakkaltu mais loolu du ay wax kese mooy li ngay wax day ñaan yàlla mu saxal ko sa xol te ñaan yi di ko yàgg di ko répéter day tax borom bi saxal ko sa xol waaw waaw di ci roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa bika xaasamtu ci ci yow laay dàgge waaw wa ilayka xaakamtu ci yow laay ñëw ngir àtte woo àtte woo lii yal nag ma jéggal maa qaddamtu wa maa axartu kon loolu ñu ciy gis tamit bokk na ci àttee ñaan ci tegginu ñaan nga jiital ay mbir wane sa torox sa torox sa aajowoo sa borom waaw waaw door a tàmbalee ñaan loolu tamit lu baax la ci ñaan faghfir lii ma qaddamtu ma axxartu loolu mooy ñaan yi matale yi li ma jiital ak li ma mujjal waaw wama alant wama asaratu ma lii nga xam ne moom moo nëbbu ci samay mbir ak li feeñ li ma feeñ nibbal ak li ma feeñal lépp jéggal ma waaw laa ilaa antal muqaddim wa antal muaxir yow mi nga xam ne yaay yëkkati di jiital ku la soob yal nag ma jiital waaw boole ma ci li nga jiital mooy way ngëm yàlla yi waaw waaye way ngëm yàlla yi ci seen biir ña nga xam ne ñooy nekk lil na lil lil wajal naa lil muttaqina imaama te yàlla na nga ñu def ñu nekk ñoo xamante ne ngir way ngëm yàlla yi wa way teeg yàlla yi ñu nekk ñun seen imaam waaw antal muqaddim yow yaay ci jiitalaate waaye wa antal muaxir ku tardé ci lu baax ginoo naa ni yaa nekk ci yenn yaa ko seetaan a ah, fekk nga maandu ci ay mbiram laa ilaha illa ant waaw amoo benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dut yow jeex na kon ñaan baa ngoog yu rëy na kon ñu yem noonu insha Allah mu ñëw baabu fadlu du'a gëneelu ñaan yi wallahu ta'ala alam bi di ñëw ñu gis hadisu ah, mawlatina Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha nabiha